A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaah. Nabiyyinaa Muhammadinil amiin. Wa alaa aalihi wa sahbihi wattaabi'iin. Wa man tabi'ahum bi ihsaanin ilaa yawmid diin. amma ba'du fa yaquulu allahu tabaaraka wa ta'aala fi suurati al-kahf ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim wa id qaala muusaa li fataahu laa abraxu xataa abluga majmaca albaxrayni aw amdiya xuquban mu ne kon borom bi di wax mu ne wa id qaala fàttalikul yow rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam qaala la waxe Muusa sama ndaw ba ñu naan Muusa alayhi salaam li fataahu wax ndawam boo bële booyam boo bële doon ko liggéeyal doon takkook moom fu ne muy Seydina Yuusha ibnu Nuun moom de yonente alayhi salaatu wassalaam jamono yi muy ànd ak Seydina Muusa nag nekkagul woon yonent ginnaaw gi moo yoroon mbiri Seydina waa banu Israil ginnaaw Seydina Muusa ak Seydina Haarun alayhim assalaatu wassalaam fàttelekul kon bés ba ko seydinaa Muusaa waxe woon ne ko laa abrahu duma deñ de hatta mooy duma deñ di dox comme que borom bi wax na ma ne am na ku ma gën a xam te foo jaar dinaa dem gisi kooku ngir tibbe wàlle xam-xam ba mu yor loolu mooy xam-xam gis nga moo jar ñii ñi ñoo ñii ñooy ñoo ñooy xamal nit ñi sax lan mooy xam-xam ñoom yonent yi alayhimu salaatu wassalaam moom lañ la doon wax moo tax keroog abu seyna abu darda non Euh, Seydina waaw Seydina kii waaw Abu Darda radiyallahu anhu waa ji nga xam ne dafa ñëwoon jóge fële Medina ñëwoon doon ko laaj benn xadiis ba mu naan ko ya jaw lan moo la fi indi du commerce du da ñëw ngir benn aajo ngir leneen mu ne ko déedéet aajo ke mooy xadiis bi kese ba mu waxoon ko yu am solo yooyu que nit ki buy génn di bu sàkku xam-xam malaaka yi dañuy lal li nga xam ne mooy seen laaf yi te yonent yi alayhi salaatu salaam ñoom doon la wuñ kenn xaalis ak wala dinaar bi mooy wurus ak wala xaalis de waaye liñ doon mooy xam-xam loolu ñoo xam dëgg-dëgg léegi nag ñooñu ñan loolu leen ko jàngal ñu dul saxaaba yi ñu dul yonent yi bokk alayhimu salaatu wassalaam wa sayyidina Muusaa wax fataahu ndawam boobale ne ko laa abrahu duma deñ di xuus ci réew yi di dox xatta ba kera ab luga ni nga xam ne laay jote dee majma al bahrayni fa nga xam ne fala ñaari géej yi daal daje dee fi nga xamante ne nii moom mooy ñaari géej gi fa ñu daje mooy amba mooy embouchure xaw ma ngeen koy wax mooy fa nga xamante ne mooy fa la barzax ba nekk de foofu tamit nañu fa accès fa la ñaari barzaxu xam-xam yi daal di tamit daje mooy xam-xam bi Seydina Alxadir yor sëy ah bon xam-xam bi Seydina Muusa d'abord daal di yor nga xam ne mooy bi gën a màgg fuuf ndax xam-xamu risaala la yor te yonent la te moo gën a foor fuuf Seydina al Xadir lool moom ñaari nit weesu wuñ ko waaye Seydina al Xadir suñu borom da koo yenkiwal façon xam-xam yoo xamante ne kojug boroom bi la moom la doon wax moom dina ko leeral fii mooy ilmul laduni googu ci yooyu la ko jox loolu nag tekkiwul ne moo gën a màgg ku ko amul mukku loolu moom leer na léegi nag mu ne kon duma dañ di dox di dem ba ba na may jote majnal bahrayni fa ñaari géej ya dajee aw am di walla boog dinaa dox xuqu baa ay ati ati ati at lu mu laaj dinaa ko def mooy ne de toute façon moom <laughs> man naa Muusa am ñu ne baa moom mooy soixante-dix ans bon boroom xam-xam ni dañ cee wuute ñaata la baa di wax mooy lu bari ñii daal nee nañu bon am na ñu ne soixante-dix ans la am ñeneen ñu wax leneen lu ëpp loolu ak loolu waaye daal mbir mi daal mooy ay at yu baree bari bu jaree ma dox ay at baree baree bari ba ni may daje kooku dinaa ko def de falam ma balaxa bi nga xam ne nag ci lañu ñu dox xuus dëkk bi nag di dox fu ne àll bi di dox ba nga xam ne ci la ñu jote majma baynihima fa nga xam ne fala ñaari géej gi daal di daje nasiya fa la foole fa la ñu fàtte xuutahuma mooy gi nga xam ne mooy loolu mu laajoon mandarga ne borom bi defal ma loo xam ne moom am mandarga la boo xam ne ci laay xamee que ne man kan manaan naan moom moo ma jën a xam àgg ganaa fa moom mu ne ko jëlal jën wi nga daal di koy def te jën la woo xam ne kat mooy bu jën wu doon dund def ko ci benn carton benn kees léegi nag bañ demee ba foofu nasiya fa la ñu fàtteem xootahuma seen ñaari seen jën woo ñoom ñaar fattaxada alayhim asalatu wasalaam fattaxada sa jën wa nag daal di yëngatu daal di kii daal di jël fattaxada sabilahu mu jàpp daal aw yoonam fil bahri ci géej gi fexe daal comme que ci ndox ma lañ ne fa ñaari ndox yu kii mu dal di jaar noon dugg ci biir ndox mi mujj nekk jën wuy dund nag saraba jàppe ko aw yoon jàppe ko aw foo xam ne fa la daal di dem tajaawaza bi nga xam ne Seydina Muusa ak fataahu boobu di Seydina Yuusa alayhim assalaatu wassalaam ci la ñu jéggi mooy continuer seen yoon ginnaaw bañ fa escale après ñu daal di dem léegi ba weesu foofu nag mooy majmaal bahrayni fa ñaari géej a dajee qaala Seydina Muusa daal di wax li fataahu wax booyam bi alayhi salaatu alayhim assalaatu wassalaam ne ko nag aatinaa ghadaa'anaa a yow Yuusa jox ñu suñu suñu lu ñu war a lekk daal mooy daal li ñu war a xéewloo ndax naa daal joti nañu min safari naa ci suñu voyage bu gudd bi jóge ba ma jógee fa nga jóge du di dox ba léegi hada bii nasaba jële nañ ci ak coono gu metti koo xam ne nag fii mu ne nag biir nag soxla na nag ñu daal di ciy dugal dara xaala Seydina Yuusha di booyam bi ne ko alayhi salaam ara ayta ne ko fàtte naa de ara ayta ndax gisuloo fàttale ko woo keroog bi nga xamante ne nii mooy rek away naa bi nga xam ne ci lañu dem daal di toog nekkoon fi nga xamante nii ila saxrati ta xeer wu mag woo wala nekkoon ca côté géej ga fa inni nasiitul xuuta hé foofu laa fàtte jën wa de foofu fa laa ko fàtte wama ansa niihu te nag kenn fàttale woo ma ko kenn taxul ma fàtte ko illa shaytaan alhamdulillah <coughs> kudul shaytaane <coughs> moom moo ma ko fàttaloo moo am na ci yenn riwaaya yoo xam ne ci nettali yooyu nga xam ne moom la Mawlaana Ibn doon nettali nee moom moom moom fàttaliku na ko bi nga xam ne fa lañ nekkoon bañ nekkee foofu géej jën wi dem fàttaleku na mais comme que Seydina Muusaa doon nelaw alayhi salaam bëgg ko woon a yee ndax teggi nii dana woon day bàyyi bu yeewoo mu ne ko ah suñu jën wi dem na de far nag ba Seydina Muusaa alayhi salaam yeewoo moom mu fàtte ko léegi nag ba ni ñu demee dem ba ci kanam mu ne ko léegi jox ñu suñu ñu lekk mu ne ko éé gën woo fàtte naa ko dee léegi loolu lay wax ne te kenn fàtteloo wu ma ko nag illa shaytaanu ku du shaytaane mu yées mi an azkura moom moo tax ba fàttele ko ma ko moo tax fàttele ko ma ko dee wattaxata mu daal di jàppe nag sabilahu aw yoonam fil bahri ajaba mooy nag mooy mu jàppe li nga xam ne mooy aw yoonam jën wo mbir la moo xam ne mu yéeme la li nga xamante ni mooy ci Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam mooy Seydina Muusa jàppe li nga xam ne loolu la nettali moom ak yoonam woo wala mu jàppe ko loo xamante ne mu Seydina Muusa daal di ci yéemu ci nettali bii nii xam ne ah kon mbir maa ngi noonu de moo tax ci xadiis ba mu ne loolu nag dafa nekkoon fa kaana lil xuuti saraba mooy ajaba fattaxada mu jàppe léegi loolu noonu yoonam woowu ajaba lu yéeme mu ne daa nekkoon ngir ngir la jël wa loo xam ne yoon wu mu jaar ba dem waaye ngir Seydina Muusa ak Seydina ak euh, Yuusha mu nekk loo xam ne lu leen yéem la Seydina Muusa xam ne kon alayhi salaatu wassalaam kon mbir maa ngi noonu le kon foofu la de xaala mu ne nag zalika mu ne ko loolee maa kunna nabghi moom lañ doon wut moom lañ doon chercher fa jën wa réere kon foofu la doon ut loolu laa doon ut man fa loolu lañ doon ut maak yow ndax ñoo bokk ay mbir moo tax mu conjugué ko noonu voilà nii fartaddaa ci noonu nag lañu wane gannaaw ala atharihima toppaat seen seen tànk ya jeexe jeexital yaa fañ jóge woon xososoo di wër la nga xamante ne nii ngir dem wëri bërëb boo bële nga xam ne fa la ñu nekkoon bu ko defoon ñu daal di waat dellu foofu la ndax xam na ne moom Seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam bu fa agsee rek mooy ne ah fii moom fa la ko borom di tabaaraka wa taala waxe woon ne foofu da lay dajeek ki nga xamante ne nii mooy Seydina alxadir mii te xamagu ko woon sax xamagu ko woon léegi nag kon mbir maa ngi noonu mu ne fa daa ba nga xam ne nag ca lañ agsi foofale fa daa fa lañu fekke nag mooy dañ doon xeeñtu ay tànkam ngir xool daal ba ni ngay delloo foofu la ngir mën a gisaat Seydina Alxadir moo mala ak jën wa ndax xam nañ ne foofu la léegi nag fa wajada bañ agsee foofa nga xam ne fa la jën wa ne woon mes Seydina Yuusa ne ko fii la mooy foofu comme ni ma la ko waxe woon fa wajada abdan ñu fekk fa benn jaam min ibadina ci suñu jaam yi aataynaahu moom da jox naa ko rahmatan yërmande gu yaatu min indina gu dukkee ci ñun wa allamnaahu ma daal di koy xamal min ladunnaa tukkee ci ñun ilma xam-xam boo xam ne ñuy woowe ilmul laduni mooy sayyidina al-Xadir alayhi salaatu wassalaam moom nekkul ne da koo fàggu de yii du xam-xamu fàggu téef comme xam-xamu yonent rek ak yooyu mooy du loo xam ne nit ki mooy dem ci téere yi waaye daal di chercher lu bari daal di yër lu bari ngir man koo xam déedéet mooy ne mbir la moo xam ne borom bi mooy seet ku ko soob ci jaamam yi jox ko lu ko soob ci xam-xam noonu nag moo daam mu ne kii de maa ko jox yërmande ba ma ko tànnee ci biir sama jaam yi defal ko yërmande gu toll ni ma jox ko xam ma ma ma daal di koy boole ci sama jaam te am na yonent bu ma yónni ci jamono moom xamu ko te wax naa ko ko ne ko looloo tax sax mu ñëw xaala bi mu agsee nag xaala lahu Seydina Muusa nag ne ko xaala lahu mu wax moom Xadir Muusa Seydina Muusa ne ko hal attabi'uka alayhim asalaatu wassalaam di ñëwee mooy ba wax lii nuyoo ba ak yooyu comme ni ko yonent mi alayhi salaatu wassalaam leera woon mu ne ko nag Seydina muusaa ñëw na ko hal attabi'uka ndax duma la topp waaye ànd ak yow ala an tu'allimani ci kaw mooy nga jàngal ma mimma ullim tarush daal li nga xam ne dañ la ko xamal te muy ak njub ndax yow mii sama boroom xamal na ma ne yow daal mii ci njub dëgg dëgg nga nekk xam-xam bu garaaw nga yor léegi nag est ce man du ma la topp mooy loolu la boo gisee koo xam ne moo man ngaa jànge ci moom am na xam-xam ba ngay wër mooy bul gàttañ lu bul nekk koo xam nag naan da nga am kersa doo xam dara même bu dee xale la yow ngay paa nangul wàcce say laaf ak lépp damm ko bu dee amoon nga ko ñëw laaj ko ne ko est ce que mën naa ñëw nga may jàngal walla sax man may ñëw nga may jàngal foo bëgg may may ñëw léegi nag Seydina Muusaa ta banu Israël ñépp moo leen jiite doon leen jàngal xamal leen mbir yépp mu ñëw nangu ne man ab taalibe laay doon voilà di dem di jànge koo xam ne moom sax du yonent quoi <laughs> moom moom voilà loolu moo ci yéeme kon mbir yaa ku nekk rek na tal sa bopp voilà nekk fi di wax naan lii te boo gisee ku la a xam mu leer na yi xamu ko masala yoo xam ne yow xamoo ko waaye loolu mooy li nga xam ne sa saglata moo lay màggal bu doon xam nga dara kon nag naa Muusa lii la ko wax est ce que mënumaa ànd ak yow ngir nga xamal ma li la borom di xamal qaala seydinaa xadir ne ko innaka alayhi salaam innaka dëgg-dëgg yow lan tastati'a ma'iya sabra manoo ànd ak man di muñ li may def de wa kayfa te naka sax tasbiru ngay muñe ala ma bihi xubra loo xam ne yow peegoo xabaar ya xam-xam ba lépp la tax may def la ko yëngal la tax may def yow loolu teegoo ko ah loolu noo koy noo ciy muñe <laughs> loolu wanoo koo muñ dee léegi bi mu ko waxee loolu de léegi nag xaala Seydina Muusaa ne ko sa taju ni ni dinga ma fekk inshaa Allah bu soobee borom bi tabaaraka wa taala saabiran may aji muñ ci li ngay def wala ansi laka amra ta duma la moyal benn ndigal mooy li nga ma wax ne ma naa noppi ba kera nga may leeral loolu lépp duma la duma la ci moy inshaa Allahu taala ndeem soob na suñu boroom nag xaala nag suy nal xadir na ko fay nit tabaatani boo ma toppee nag man nag am na beneen condition bu ma lay tegal de falaa tas al nii bu ma laaj an shay'in ci dara li may def bu ma ci laaj de bu ma ci questionné de hatta uhditha laka minhu dhikra lu dul man ma tuddal la ko daal di la koy leeralal nettali la lan moo taxoon ma def ko bu dul lool rek man professeur laa boo xam ne jàngalekat balo damay tere laaj wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala